farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi albaab ath-thaani fi ar-razaa'il faslun fi al-bawaatin wa hiya min a'zami maa 'abdun bihi ramaqa tiraaba rabbihi fantabihi mu ne wa hiya te gis nga di toppatoo ngir faj feebaru biiri caay caayu biiri ginnaaw ba nga ko xamee loolu nga xam ne ñeen loolu farata lañ ko takkee jàppe ko noonee mooy ci boroom xam-xam yu bari dañ ne loolu moom farata la ci parce que boroom bi moo ne moom du nangu loo xam ne moom moom taxul waaw te inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba boroom bi dafa tee te du nangu lu dul lu te daa wax jaamu yàlla gii dama leen a waawaa umiru diggalu ma leen loolul illa li ya'budu lu dul jaam yi jaamu yàlla muxlisiina lahu diin sellalal ko diineem ji la xunafaa la mooy jéng jéng lépp lu dul yàlla jëm ci seen borom waaw kon nag loolu la léegi nag mu ne wahiya gis nga nag di sàkku ngir nooy faje sa feebar yooyu min a'zami ma abdun bihi raama bokk na ci li gën a màgg loo xam ne jaam bi camsi ci lay sàkkoo iqtiraaba rabbihi jegeñ boroomam fan tabihi yeewul ci lii ma la wax man Bamba radiyallahu anhu waaw bokk na ci li borom bi ah moo tax yonent ma le sa sànne woon bu ma leen teree mbir ngeen ba comme que yii da lay yóbbu ci yàllay tere lépp luy fexe nga ba nga ba nga fàtt yooyu tere sa bopp yooyu doo àgg ci yool kay ko kay s kay kookolee waaw mooy li gën a màgg lu jàmm bi mën a sàkkoo jege ña boromam mooy mu fexe feebaru biiram yi nga xamante ne ñoo yées coronavirus ñoo yées sida wa ki choléra ki peste yooyu nga fexe nooy tàqale koog moom loolu moom mooy yi nga xam ne mooy li gën a màgg ci lu jàmm bi mën a jege ñoog boromam kon fanta bi yeewul mu ne nag léegi nag nga ne ko waa mat léegi dëgg la saa waay nii moom dégg naa ko keroog mu naan. ana kuy saawaay ah, yow mi wax ah, waaw <coughs> man sëriñ bi laa bëgg a déglu yow keroog da ngaa am loo wax <laughs> loolu moom sa waxi bopp la ma ne ah waaw mooy lan waaw yow yaa ne fi fii mu ne nit ku nekk moo gën a xam boppam ma ne non non alxuraan la fii ah, neel développement ya ma ca def sama waxi bopp la waaye nag alxuraan <laughs> nit ki moom kullu nafsin lu mu jëf lu nekk sa waay moo ko garanti mooy mooy moo moo ko tayleel boppam moo ko xam lu mu def moo ko gën a xam ah waaw moo gën a xam li muy def nit ki waaw <laughs> léegi eh, nga ne waaw eh, kon da doon laaj sëriñ bi radiyallahu anhu eh, am na loo loo loo bëggoon a laaj <laughs> du lool nga am na loo bëggoon a laaj sëriñ bi radiyallahu anhu waaw man mooy waaw yow danga ne woon ku nekk fii xam nga feebar bi la dal mais am na yoo xam ne mën na laa dal nga foog ne yow wér nga ci nekk wéroo ci man la waaw loolu yi mën naa ne waaw moom la al imaam al rajab du loolu laa la wax keroog rahmatullah alayhi al-Hanbali doon wax yi nga xam ne feebar yi nga xam ne feebaru biir la di nëbbu nekk en souterrain daal ci biir du yëngu bàyyi ba waa ji waale featu rek mu yëngatu waaw kon loolu xam nga kooku même bu jàppoon ne wér na wala amatul feebar bi moo tax la waajo doon wax naan man daal saa yi gis nga daa am fu ma doon fréquenté mais ba ma jekkee di saaga sa xaw ma woon ne man ndeke man naa saaga anoona <laughs> kooku sax man nañ ne influence la waaw fa abawaahu boobu day ñëwaat rek yu yu majj saani yi voilà environnement ba mu nekk jamono yooyu le gaa di saaga rek te la mujj amee ci moom façon saaga yoo xamante ne yu garaaw a garaaw mu ne après ci la xalaat ne daal fii foog mu xool nu mu fi jógee quoi waaw léegi nag mu ne léegi kaay yow kon sa laaj bi mooy waaw nan laa koy xamee ginnaaw kon man na maa nëbbu sëriñ bi nag mooy tontu radiyallahu anhu mu ne voilà léegi sëriñ bi radiyallahu anhu nag di la wax nag nan nag ngay def ba xam détecter ci sa bopp yow feebar yooyu nan ngay def boo jógee yow bëgg koo faj ndax bala nga koo faj foog nga xam ni la dal nan laa koy xamee mu ne la kaay na ngoox la mu ne wastafidana irfaanaha ya saaxi bi soxbati l mashaayixi nussaaxi mu ngi commencé nag di la jox par benn benn naka nga ko mën a xam nan nga ko mën a xamee ràññeewi sa caay yu biir yi sa feebaru biir yi xam bi lañuy wax ñëwaguñu ci paj gi sëriñ bi mooy bunt bu mujj muy ñetteelu bunt bi ci fii faslun foofu ci nan lañ koy tàkkalee faj ñoomoyee ginnaaw bi ñu ko xamee sa caay yu biir yi bàkkaaru biir yi foofu boofu la fiy leeral fii nag dalay wax nan nga koy xame du lool nga laaj nga ne waaw mu ne kon fastafi dan utal njariñ jariñ lul an ma ah, irfanaha ci ni koy xame ah pour xam ko ah bur nga xam sa caay-caayu biir yaa saaxi yow sama àndandoo mooy yaa saaxi bi noo koy xame premièrement na ko mën a xamee mu ngi nii jàppal ay point yoo xam ne nga xam leen takk leen boo jógee bëgg xam li la dal nga jaar fii premièrement bi suhbatil mashaayixi nusaaxi di ànd ak almashaayixi sëriñ sa boroom xam-xam ya nit yàlla yu sell yi annu yi nga xam ne dañee ñoom oji laaya biir jaam yi lañ te seen boroom kese tax utuñu ci dërëm utuñu ci ngërëm doomu aadama mbindeef ñoom ngërëmu seen borom kese la ñuy ut li wajhi rabbihimul karim azza wa jalla kese lañu ñu ciy ut waaw mooy sëriñu tarbiya yi tarqiya yi yoo yële ñoom ngay fexe làmboo boo ci déggee kenn nga xam kenn yow nag nga ne ma eh, eh, attention waaye yow nga xam ci kenn mooy lan yow fii mu ne kan mooy taxaw naan sëriñ ba mu nekk wala fa mu nekk foofu sëriñ boobu baaxul man la wax nga dëgg ak waa ji taxaw fii taxaw imposteur la waaye wane na lépp di sàcc zig yu borom xam-xam yeeg nit ñu baax ñi di sàcc ni ñuy doxaleeg ni ñuy waxeeg yooyu yépp waaw man bu ma jógee man xaw ma dan laa xamee kii laa war a topp ak kii laa dul topp man est-ce que wax nga dëgg ah, ah. mais yow lenn kese laa lay digal te loolu du maa la ko digal boroom xam-xam yi te yonent ba ne saa saa moo ko wax innamal a'malu binniyat ma nawa hadith muttafaqun alayhi premier hadith sahih imam muslim imam bukhari rahmatullah alayhi innamal a'mal dëgg dëgg jëf yépp binniyat ca les actions ne que par leur intention waaw la nga yéene rek kéem sa yéene fa mu toll say jëf foofee lay toll wa innamaa te dëgg-dëgg kulli mri'in cam su ne la muy am di ko récolter di ko góob ëllëg mooy maanawaa la mu yéene woon kon nag yow boo yéenee dëggu këni dangaa jóg ngir faj li nga nekkee feebar yi la dal di uti cheikh boo xam ne tarbiya la goo xam ne gu mat gu la ci mën a faj mën la cee génne yow na sa yéene baax gis nga bu sa yéene xasee baax même booy tàmbalee mën ngaa dajeek ay fuu comme li nga xam ne noonu la ko Cheikh Omar al Fuuti Taal radiyallahu anhu leeralee ci Rimah leeral na fa joxe fa ay exemple yoo xam ne borom al Ibriz ah Cheikh Abdul euh, Ahmad ibn al Mubarak rahmatullah alayhi wa radiya anhu bi mu jëlee di fa nettali waxu ki nga xam ne sëriñam ah Cheikh Abdul Aziz ibn euh, euh, ad-Dabbagh voilà Dabbagh nag loolu am métier la waaw mooy eh, di fuul li der yi waaw wolof yi nag daa baax ci moom kooku mooy si mooy turandoo maam Abdou léegi nag gars nañ la ne daa baax waaye <laughs> bu dee ne ca maamam ca kañ ko tudde lañ ko jële moom da baax joo jële moom mooy koo xam ne wullikatu der yi da baax waaw ida dumiral iba ayyuma ihabin durib du ayyuma ihabin dumira faqat tahur la yonent ba lay saar saam bépp der boo xam ne tëri nañ ko wulli nañu ko daal di nay nekk loo xam ne lu laab la ida dubiral iba ihabu faqad tahur bees wullee der rek daal di nay nekk loo xam ne lu lu laab la comme ne sax imaamu muslim ibn al-hajjaj rahmatullahi alayhi kon nag léegi mooy moom mooy nettali yooyu a euh, alhaaji euh, Omar ci Rimah radiyallahu anhu indi na fa yu mel noonu. wante ne nii moom gaa yoo xamante ne nii dañ doon uti ay sëriñ yu baax. ndax seen yéene selluloon nañ borom bi ñañu dajeel ñu yées lañu te loolu mooy histoire Seydina Salman al Farisi saxaaba boobu jógoon Perse Seydina Salman ah ibnul moo tax ñu naan la la waykat ba waxoon ci moom la gën a yell waaw waaye du Seydina Salman moo ko abil islaamu la abali siwaahu idaftaxaru bi qaysin aw tamimi waaw <laughs> mool waykatu yenn waykatu araaba ko doon wax naan abi man daal bu ngeen fi nekkee ku nekk ñodd di xëcc naan man fii laa bokk fii ak fii mu ne may yow moom lenn man moom abi sama baay al islaamu mooy lislaam ku ma laaj yow diw ibnu kan ma ne ibnul islaam doomi lislaam la waaw kenn du ma fi boddi wante ci cëb fii laa bokk ak séeréer la ak ak lëngam sàngam ak boo waaye xam leen noonu mu nekk richesse dafa baax waaye bu dee ay boot di wante ci xeet ak temps bi goog ba sëriñ bi doon wax ci bàkkaaru feeñ yi caay caayu biir yu feeñ yi loolu moom nga ne sama baay mooy lislaam laa abali si waaw reconnaître ma benn baay beneen bu dut moom aw ma baay bu dul lislaam idaf taxaru ñoom arab yi ak ñoom wolof yeeg ñeneen ak tubaab yee ku nekk booy booy booy puukarewu min xaysin bu dee ci arab yi ci naan man ci tribu de xays laa bokk aw tamim wala ci waa banu tamim yow neel man sama baay mooy lislaam voilà kooku naa Salman moo ci gën a yey moom noonu la wax dafa wër fu ne la wër albaaxisu anil xaqiqa lañ koy woowee ki doon wër dëgg-dëgg fu mu jaar mais comme que yéeneem baaxoon na seetloon na fa mu jaar yëpp ñu nax ko waaye ba mu mujj teer loo xool li ko borom bi ndax yéeneem gu seet la moo ko conduire ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ki nga xam ne mooy defar jaam yi ci moom ngay jaar. ku jaarul ci moom doo defaru ndax mooy baabullah waaw waawow qul in kuntum tuhibbuuna allah fattabi'uuni yuhibbukumullah waaw wax leen ne in kuntum ndeem nekk ngeen tuhibbuuna di sopp allah borom bi tabaaraka wa taala ma ne fattabi'uuni loolu la ma sama borom wax topp leen ma man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu ngeen ko defee yuhibbukumullah borom bi tabaaraka wa taala dina leen sopp waaw moom la ko booleel képp nag koo xam ne sa yéene sell na ut koo xam ne moo lay gindi teg la ci yoon jëmale la ci sa borom bu sa yéene sellee baax na koo gis nag jàpp ne ci biti nit ñi di ko coow wala yow nga gis ci biti ak la la di wax dénk la ne la ah demal ci moom amaana nga dem même bu dee fóola di nga ci génn borom bi dina la muccal ci ay loxoom ba man naa nekk nag ñu bari ñooy jaar bi jaar ba ëllëg bi bés bi nga xam ne du ñàkk du ñàkk borom bi boole la koo xamante ni kooku moom moo lay defar waaye sinon bu dee ne jamono ji en tout cas fa nga ne amul mu toxal la feneen mu dee loolu yëpp defu ko mooy jël yonent bi sallallahu alayhi wa ci boppam lay teg ngir mu la koy defal loolu di la di defal la ko directement saa nga am benn intermédiaire kenn wala mu jël kenn ci awliya yi borom bi tabaaraka taala boole la moom mu tarbiya la waaw <laughs> moo tax lépp ci yéene bi ma kon waaw kon baax na yow bon finalement <laughs> yaa ngi doon sax lu ma mën a dégg ma <laughs> ne waaw kon alhamdulilah <laughs> léegi bii di ñëw ñu àggale lu sëriñ bi di wax kon wax na la premier ni ngay xamee sa woppi biir sa caay-caayi biir yi nga xam ne danga ko war a xam ba pare door xalaat ci faj ko ni nga koy xamee mooy bi soxbati di ànd ak almashaayix sëriñ su mat si am nu saax yi nga xam ne ñoom dañuy laaye biir tong te yàlla tax jaam yi loolu nag wax nañ la bu sëriñ yi moom